ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa an istaghfiruu rabbakum thumma tuubuu ilayhi yumatti'kum mataa'an hasanan ilaa ajalin musammaa wa yu'ti kulla dhii fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni axaafu alaykum adaaba yawmin kabiir suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne mooy ñetteelu laaya bi mu ne waan istaghfiru mooy alquran ji dañoo xereñ ay laayam daldi koy tàqale mu jóge ci ki nga xam ne mooy ki xereñ yàtte ki nga xam ne mooy ki xereñ te mooy ki deñ kumpa moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne nag kon allah taabudu ngeen bañ a jaamu illa allah kurul moom borom bi tabaaraka wa taala ndax man nii di rasulillahi sallallahu alayhi de xuppaatekat laa te béggalaatekat laa de waan istaghfiru waaye dañ ko taqali leeral ko ngir ngeen di ñaan di sàkku njéggal rabbakum seen borom tabaaraka wa taala tuubu ilayhi ngeen di dellu ci moom di dellu ci moom di tuub saa bu ngeen defee rëcc rëcc ngeen dellu ci borom bi tabaaraka wa taala te ngeen xam ne bu ngeen ko defee de di ngeen fekk mu nekk koo xam ne tawwaaba rahiima mooy ki nga xamante ne nii de mooy aji nangu tuub te mooy aji yër gi yaatu yërmande kon nag ngi nag ngir ngeen di dellu ci moom ni summa ngeen du dellu ci moom yumatti'kum mata'an hasana bu ngeen ko defee de dina leen defal gis nga lay tukkee ca tuub mooy ya nga xam ne fruit ya fooytéef yi ak meññeef yay tukkee ci dellu sa boroom tabaaraka wa taala muy jéggal la ba pare daal di lay defal yaatu dënn waaye di yaatalal li nga xamante ne nii moo sa dund fii ci àddina lool mooy mataan xasana mooy muta mataan xasana dina leen daal di daal di bànneexal defal leen am poñet loo xamante ne nii mu baax lay doon am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim <coughs> kon li nga xamante ne nii noonu la ko seydina sahlu ibn abdillah Tustari rahmatullahi alayhi waxe ne loolu almataawul xasan mooy tarkul xalqi wal iqbaalu ala al mooy li nga xamante ne bàyyi li nga xam ne mooy mbindeef yi dootoo dootoo aju ci benn mbindeef ak ku man di doon waaye wal iqbaalu ala alxaqi daal di dëgmal ci ki nga xam ne mooy boroom bi nga xamante ne ni mooy dëgg loolu moom ku am dund ku mel noonu loolu mooy matan hasana waaye daal mooy dund koo xam ne pooyan moo xam ne mu baax la la leen di defal lu ngeen di nekk fi ay bagage waaye it mën a yokk seeni fan ci lépp nag nekk ci ngërëmam ci jaamu borom bi tabaaraka wa taala waaye it ci wàllu am amag yooyu yëpp borom bi daal di leen ko yoral waaye ilaa ajalin musamma <coughs> daal di leen neexalal loolu le ba ni nga xamante ne nii ilaa ajalin ba ci ab dëxal musamma boo xam ne moom la tudd ne nag ah fala seeni mbir war a yem ndax nag li nga xamante ne mooy mataaw dunya moom xaliil lu néew la de poñeetum àddina lu fi waaye mën a am lu mu bari bari bari du sax de lu dul borom bi jokkale ko ak la nga xamante ne nii mooy mooy xéewale alaaxira te bu fii moom foog mu dog ndax boo faatoo dog na lu dul ñi nga xam ne da leen di jokkale comme ñi nga xam ne ñoom la ne tax wala tahsabanna bu leen yaakaar ñi nga xam ne xutilu dañ leen a faat fii sabilillahi ci yoonu yàlla amwaata comme ñu koy gisee ci ay suuratu Ali Imran ak yooyu dañoo faatu bal yam ba des mooy ahyaa'un ñu ngoy dund bi rabbihim fa seen borom yurzaquna mu ngi leen di wërsëgal de kon nag ñooñu mooy seen bos bu dog waaye daal li ëpp mooy bu ngeen day nekkee ci kii dog gi mooy faatu bi bu faatoo ngeen war a dem a nekk yoraat geneen goo xam ne nag lu gën a dàq lu mu leen di defal mu ne wa yuuti tamu jox kulli di fadlin fadla képp koo xamante ne boroom jëf ju baax nga mu daal di lay defal la muy payeg jëf gu baax goo gële nga def walla boroom bi daal di la koy defal te loolu booy bu dee fii mu defal la yaatu dënn doyloo sa boroom nekk koo xamante ne nii da ngay yaakaar sa boroom képp kooku nooy la waaye wa yu'ti kulli dhi fadlin la mu daal di jox boroom gëneel gu ne fay la la nga xamante ne nii boo ëllëgee aljanaam ju yaatu ja moom boroom bi tabaaraka wa mu ne wayin tawallaw waaye nag bu ngeen du dummóoyow fa inni na yan xam ne man mii de la alayhi salaatu wassalaam axaafu aleykum maa ngi tiit ci seen kawre bu ngeen ma weddee adaaba yawmin kabiir mbugalum bés boo xam ne bu rëy la muy yawmal qiyaam ilallaahi yëg leen ne nag ca seen boroom marji'ukum mooy seen delluwaay de wa huwa boroom boobu ala kulli shay'in qadiir lépp la man de moom lépp la am kàttan alaa innahum yasnuuna suruurahum mu ne xanaa xamoo ne gis nga yéefér xanaa yëgu yoo ñoom bés bés ya nga xam ne guddi ya nga xam ne ci la ñuy foñu yemu lemu si seen ko waa mooy lañ nëbb ca seen dënn ya nga xam ne mooy noonoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ lislaam di ko nëbb nag ba pare jàppoon ne lool bu ñu ko defee bon bu ñu ñëwee bi alayhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne moom duñ ci wane seenu bu leer waaye di ko wan ne bon même buñ gëmul bon di ko wan xar kanam bu kii ta bu leen wanee ginnaaw ñu daal di koy génne noonoogu bon gi nga xam ne moom lañ dencoon ci seen dënn ya suñu borom ne loolu li nga xam ne alaa innahum yasnuuna sudurahum xanaa xamoon ne ñoom jamono ja nga xamante ne nii ca la ñuy euh, nëbbe la nekk ca seen la ñuy la ñuy leme seen dënn ya la nekk ci seen dënn ya li yastaxfu minhu jàpp ne loolu ngir dinañ nëbbatu yàlla daal ba borom bi du yëg li nga xam ne mooy kéeféer giñ ne ak adaawa noonoo gi nga xam ne moom lañ noonoo li nga xamante ne mooy jullit ñi ak yow rasulullah foog ne yonent bi alayhi suñu borom moom du koy ndax dañ koo gëmul moo tax mu ne alaa xanaa ñoom yëguñ ne xiina yastaghshu yastaghshuna jamono ja xam ne ca lañuy sàngoo seen yére ca seen biir lal ya seen mbàjjee yàlla mu borom bi de xam na maa yusirruuna li nga xam ne moom la ñuy nëbbu de wa ak li ñuy ne fàng di ko feeñal innahu dëgg-dëgg moom alimun kama kon la bi daati sudur li ci dënn ya léegi nag bon lii am na ñu ne ci naafiq yi la wàcc daal am ñu ne ay naafiq la yoo xamante ni dañ doon wax naan bon ñun daal sawaay mbir mi lenn la quoi bu ñu nekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wane daal lu rafet mooy comme li ñu waxoon sànq léegi buñ niiwee nag dem nag daal di la ñu nëbboon la nga xamante ne ñu tëjee ba pare ñenn ci ñoom naan ñun de bu ñu tëjee suñu bunt yi daal di sàngoo suñu yére yi daal di li nga xamante ni moom lañ denc ci suñu dënn yi muy noonoog Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam waaye loolu kan moo koy xam nee nañ ak boroom daal di wàcc laaya bi wallahu taala alam suñu boroom tabaaraka wa taala ne wa ma min dabbatin fil laaya bi ñuy gis juróom benneelu laaya bi fi la juz'u fii la doon tàmbale xaaj bi ñu nekk ci suuratu Hud bi jeexe juróom fukkeelu aaya ba ak ñett ci la juróom fukkeelu aaya ba ak ñaar ci suuratu Seydina Yuusuf waaye dañoo jëloon ñaari saar yi kon wama min dabbatin suñu boroom ne amul dara luy dukkat fil ardi ci suuf si illaa lu dul ne ala Allahi rizquha boroom bi nga xamante ne moom la dara warul moom moo warlul boppam ne moom la war lépp luy dukkat ci kaw suuf moo xam njaay àll la moo xam lu man di doon nit ak ginneeg lu man di doon lu dul ne boroom bi de moo war lool boppam la nga xam ne mooy wërsëg gi muy képp koo xamante ne wërsëg tax na nga jaay sa àddina jaay sa dund jaay sa àddina jaay sa diine jaay sa lépp jaay sa ngor wallahi yow xamoo xanaa xamoo ne borom boobu tabaaraka wa taala la ngay jënde gëm ko mooy wërsëg a tax ngay daw di topp ñoo xamante ne nii ñoo lay moyloo sa borom tax doo julli boo ñëwee ñu la paquetel yi fay wala sax doo woor parce que entreprise ba ngay dem dañuy cere ku fa woor yooyu yépp nga nangu koo bax ngir lan ngir xamoo ne yow loolu yow yow lañ ko jëndee ak a ak a ak a ñaaw ak bonta ak sew ak a tuuti te du tus te nga xam ne ñooñu yoraluñ la dara xanaa xamoo ne moom borom bi moom wama min dabba moo wax ci saar bi ci juróom benneelu laay bi da ci suuratu sayyidina Hud alayhi salaam ne amul benn lenn luy dukkat de fil ardi ci kaw suuf illaa ala allahi rizquha lu dul borom bi mu dara warul moo warlul boppam ne man de maa warul li nga xamante ne mooy di ko wërsëgal lim fii nee fii di ko dunde muy wërsëgu zaahir ak baatin wërsëgu baatin muy wàllu sàmm dal di euh, borom tabaaraka wa taala di di wàkkeeru ci moom di di yaakaar borom bi kese ak yooyu doyloo ak yooyu yépp li la borom bi baaxe doyloo loolu tamit te di sant sa borom foo toll loolu wërsëg googu ci borom bi la war waaye moom la yor moo koy jox ku ko neex waaye wërsëg gi nga xam ne mooy bu zaahir bi li nit ñuy dunde loolu moo leen koy jox moo tax picc mi nga xamante ne nii ay laafam dañu damm sax borom bi tabaaraka wa taala moo koy dundal kon nag waxatuma la yow doomu aadama bi nga bëgg jaay sa diine ngar lan jënd ko ay lëndëm yoo xamante ne nii mooy àdd mbiri àddinaa tax waya'lamu ta borom bi moom de mooy nga xam mustaqarraha mooy bakkan bi fi nga xam ne fa lay sax buy dund fii ci kaw suuf fan lay ne ba fi muy sax nekk fi loolu de moom moo ko xam waaye wa ya'lamu mooy ki xam mustaqarraha fa muy sax ci ndiggal baayam ak na muy demee ca ma nga xamante ni nii mooy ca seen biiru ndey ya ba ni nga xam ne lay juddoo borom bi tabaaraka wa moo ko xam ne wa mustawdaaha moom moo bakkan boo bu fii ba faatu ana nekk loolu borom bi tabaaraka wa xamante ne moo ko xam mooy amul dara loo xamante ne nii mbiru jaam bi lu dul ne borom bi moom moo ko peek bu ëllëgee est ce que moom gaanam xam ni day bokk ci ñi nga xamante ne nii min ahlil janna wala day bokk min ahlin naari loolu de borom bi tabaaraka wa taala moo ko xam waaye mustawdaaha moom moo xamit ci bër xabru ana fan lay nekk loolu de borom bi tabaaraka wa taala moo ko xam moo taxoon mu doon wax ca saar ba hasunat mustaqarra wa muqaama ca suuratul furqaan gisoon nañ ko nit ko bu duggee àjjana mu ne hasunat aka baax hasunat eskay aka rafet ta neex waay mustaqarran ab saxuwaay buy